am ay nit ñu ñu wax loolu ne mais yonent bi wax ci affaire bi daal fekk mu tëjloo leen seen bunte fattaloo leen bàyyi bu Seydina Ali mu ne leen yonent bi alei saatu salaam ne leen inni wallahi man wat naa ci yàlla ne du man maa maa tëjlu benn bunt du du man maa ko ci mooy ndigalu borom bi laa topp man dumaa tëj tëjuma benn bunt te ubbiwuma benn bunt walakin waaye li am ba des umirtu bi shay'in daa am luñ ma digal fattaba'tuhu ma topp loolu le waaw moom du def lu dul lu ko boroomam digal boroomam a wax nañ tëj bunt yi ba mu des bu Seydina Ali mu ne fàtte leen bunt yépp ba mu des bunt Seydina Ali radiyallahu anhu bi joxe ci jàkk ji loolu du deux beneen saxaaba ginnaaw Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas Seydina Ju'ki eh, eh, Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu beneen bi Mawlaana ibn Abbaas waaw soloo na ko te Mawlaana ibn Abbaas bokk na ci ñu soloo bële ah bi ñu soloo bu seydina siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa moo tax imaamul buxaari yi buntu ba moom na mu ko tudde dane baabu qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam suddul abwaaba illaa baaba abi bakr qaalahu ibnu abbaas radiyallahu anhu waaw mu ne mooy bi muy ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu mooy xadiis yu bari yi ñu gisoon sànq yu Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi buntu boobu ni mu ko tuddee ni mu ko intitulé moom Seydina euh, euh, Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari yu rahmatullah alayhi dane xaw baabu buntu qawlu nabi qawli nabi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah wax jim ne suddul abwaaba illaa baaba abi bakr tëjal leen ma buntu yépp yi jëm ci jàkka ji ba mu des ah la mu des buntu sayyidina abu bakr waaw mu ne loolu qaalahu ibnu abbas ki ko wax mooy mawlaana ibnu abbas an nabi jële ko ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy loolu c'est juste pour wax la ne moom bokk na ci ñu soloo bële waaye bokk na ci ñu soloo bii amuloon beneen yoon wu mu doon jaar lu dul moom buntub Seydina Ali moom benn bunt la moom mooy moom buntam boo doon dem këram foo jaar ji jàkka ji ngay jaar xam nga ñeneen ñi loolu nañ ci ñëw ci kanam après Seydina Imaam al buy wax mooy lii day kon moom benn buntu kese la këram amoon te ci buntu mooy ci jàkka ji la doon jaar mu ne loolu axrajahuma ñaar yi ahmad ah ñaari xadiis yi yépp mooy bi mu ne yonent bi alayhi salaam dafa digle bi abwaal bil masjid ci buntu jàkka ji fa suddat ñu daal di koy fat beneen bi mu ne dafa digle ñu fatt bunt yi ba mu des buntu Seydina Ali da ci doon dugginde ba pare am janaaba amuloon beneen yoon nag lu dul foofu mu ne xadiis boobu axrajahu tabaraaniyu al imaam at-tabaraaniyu moo ko solo beneen saxaaba kan wa an ibnu umar mu ne keneen ki cinquième buy wax xadiis boo xam ne apparence am day wuteeg xadiis seydna abu sa'id al-xudri ak ñoom seydna mawlaana ibnu abbaas seydna ñeneen ñi ñeneen ñi ko nettal yépp tañ gis leen tudd nañ ci du ñépp lañ tudd mais tudd nañ ci lu bari kunna naqulu fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon wax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi dund bayna azhurina dañ doon wax ne rasulullahi ñun saxaaba yi dañ doon wax rasulullahi xayru nnaas yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën ci nit ñi waaw summa ginnaaw moom Abu Bakr mooy xeet wi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy sang ñépp huwa sayyidu waladi aadam wala faxr pas xeet wi rek mais képp ku mas a jaar ci kaw suuf ak ku fi masul a jaar sax yonent ba lay saar saamay sa sang waaw xayru naas moo gën ci nit ñi summa ginnaaw nag ci xeet wi Abu Bakr Seydina Abu Bakr ñun luy lañ doon wax saxaaba yi summa ginnaaw gi Umaru ginnaaw Umar ibn al-Khattab waaye waaye man ibn Umar maay wax de wala qad u'tiya Ali jox nañ ko ñett yu rëy yoo xam ne man ibnu omar de benn ci ñett yooyu mu am te borom bi jox ko ko yonent ma ne saa saam jox ko ko moo ma gënaloon fopp lépp luy tudd alal gis nga gëléem yu xonq yoo yële nga xam ne moo doon euh, euh, euh, signe de richesse de de de vraiment d'opulence de richesse goo xam ne richissime goo xam ne moom lay tegtal bu ko nit ma soon a am giléem yu xonq yooyu te bari nga xam ne mooy ku ko yoroon loolu day tekki ne kii moo yëppale milliardaire waaw waaw mooy alalu àddina lu fi man di nekk nu man di toll ñett yi Seydina Ali am man Ibnu Omar ma amoon ci ñu jox Seydina Ali bu ma ci amoon benn moo ma gënal àddina ak li ci biiram ak alal du fi man di ne mel ni ñu ne ko wax ah Mawlaana Ibnu Omar doo ñu leeral ñett yooyu mu ne zawwajahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ibnatahu wa waladat lahu sangu jigéenu àddina bi sangu jigéenu ku fi masa jaar nga xam ne dogit la ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax bokkul ci compétition bi sayyidna sayyidatuna Zahra Fatima bint rasulillah alayhi afdalu alayhima afdalu salaatu wassalaam mu ne moom la may Seydina Ali ba pare mu am ci moom doom loolu moom benn bo benn ngoog ci ñett yi may wax yoo xam ne ñu ko jox la deuxième wa saddal abwaaba illaa baabahu fil masjid mu ne te yonent bi aleyhi salaatu salaam zawajahu rasulullah yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko may doomam mu am ci doom ñoom alxasan alxuseyn ak ak ak ak ñoom euh, euh, soxnaay Seydina Omar bi ah am na ñu ne Muhsin tamit amoon na doom ji dul Muhsin wa sadda yonent ma lay saa saam tëj al abwaaba bépp buntu buy jaar buy ñëw ci buy joxe ci jàkka ji illaa baabahu fil masjid ba mu des bunta moom Seydina Ali ci jàkka ji bunt yi jëm ci yépp la tëj lu ba mu des bosam waaye ñetteel bi Mawlaana Ibn Umar mooy man mu ne wa ataahu raayata yawma Xaybar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne dinaa jox drapeau bi suba waaw rajulan góor goo xam ne yuhibbu allaha wa rasulahu dafa sopp borom bi subhaanahu wa taala dafa sopp ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu waaye buur yàlla ak ndawam bi daal di koy sopp ku nekk di yuqamte ko ngir doon ko moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu nee na keroog laa bëgg a jiite dara laa xemmeem jiite dara parce que ah mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih wallahi loo ko jënde jar na ko waaw waaw foofu moom isaar amu fa laa isaara fil qurab saa yi ci côté boobu boobu ëffal non naa ko bàyyi moom garaaw non non non wa fii dhalika falyatanafasil mutanafisun ci yii les compétiteurs nañu njëkkante ci lii mu ne ñett yaa ngi boolewu ci wa saddal abwaaba illaa baabahu fil masjid yonent bi aleyhi salaatu salaam tëj lu bunt yépp ba mu des buntam moom Seydina Ali yiy joxe ci jàkk ji mu ne al imaam al an-Nasaa'i soloo na ci yoonu al Alaa ibn Arraar annahu qaal mu ne fa qultu bi Mawlaana ibn Umar waxee loolu ma wax li ibn Umar nee na dama wax benn bés dama wax ibn Umar ne ko axbirnii an Ali wa Usmaan dañu toog ma ne ko waa ibn Umar suñu sëriñ sëriñ bi doo ñu nettali ci Seydina Ali ak Seydina Usmaan mu tudd xadiis bii nii bii bii mu ne al ala kanta seydina ali bul ko laaj moom bul laaj bul laaj kenn kan mooy seydina ali doy na la rek nga xool wàccuwaayam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu réye ni mu màgge qad sadda abwaabana fi l masjid yonent bi alayhi salaatu wa salaam baarelu na tëjlu na suñu bunt yi ci jàkka ji wa aqarra baaba mu saxal buntu Seydina Ali boobu waxul nañ ko tëj mu ne nañ ko bàyyi mu bàyyi ko noonu waaw léegi càllale bi ak koogi li bii nu mu demee mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix illa al ala wa qad wathaqahu yaxya bnu ma'in wa ghayruhu al imaam al xaafid mu ne fala iltifaata ila xay ila xayre Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil mooy imaamu seet ci gi góor ñi nekk ci càll yi ndax dëgër na ñoom dëgëruñu ku dëgërul mu ne kii dëgërul waaw waxoon nañ la fi ba ko waaja doon wax naan ko yow Yahya yow wallahi yow ñi nga jóomu ñépp bés boo fi demee yawmal qiyaam yow yow moom lenn nga fi nekk jëw nit ñi keese nga fi nekk waaw yow daal Yaxya bu ñu waxee ku diw daif kaddaab wadda la shay la ki mais mais yow noonu nga nar nekk sa dund gi yow Yaxya léen may yow di bés boo demee ci sa kanamu boroom gis nga gaa yi kenn du la baal àndandoo imaamu Ahmad la woon ah àndandoo Ali ibn al-Madini ibn Abdullah al-Madini ak ñooñu la woon mu ne waa ji hee gis nga xam nga ku amul xam-xam yooyu bu ñu la ko waxee da ngay tiit da nga naan hee hee hee ci tey rek ma waa ji wax na dëgg tey rek ma dee tuub naa mu ne waa ji hee gis nga ñooñu ma wax loolu lépp ñoom ñépp ñu dajaloo yawmal qiyaam ma am ak ñoom problème moo ma gënal fopp ma xëy ma ñëw yawmal qiyaam am ak problème yonent bi sallallahu alayhi wa luy loolu mooy ne xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam lii diine la la ñoom Seydina Muhammad ibn Sirin ak ñooñ doon wax inna hadha al amra diin gis nga mbir mii xadiis li jëm ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamu alayhi diine la mooy suñu diine kon nag fanzuru wa amman ta'xuduuna diinakum xool leen bu baax ana ci kan ngeen di jële seen diine waaw c'est pas n'importe quel charlatan kullu man habba wa dabb axadtum an la du ko ku yëngu tëb jóge fee yor aliru boroom xam-xam wala di wax di di di di di di yam yamtiqu bil bil bil doon di wax arab yu leer rek ñu ne waa ji kon ustaas la ay wa moom nañ ko déedéet nit mën na lakk arab yoo xamante ne arabu Quraysh lay wax am koo xam ne moom manewul arab noonu waaye ki manul arabe bi noonu comme moom mooy boroom xam-xam bi moom miinu boroom xam-xama ah. en tout cas du boroom xam-xamu diine moom moom bu dee làng nag mën na ci nekk boroom xam-xam moo tax loolu moo tax ñun suñu réew mi mu nax ñu bari affaire boobu moo tax ku ñu dégg muy wax arabe rek ñu ne eh, waaye oustaz la yaaram la wala kii la da ngay gis ñoo xam ne la ñu jàng amul benn rapport ak diine te tamit gëstuwuñu ko parce que li nga jàng amul rapport ak diine sax sa étude universitaire ça n'a rien ça ne veut rien dire waaw man nga nekk un mécanicien boo xam ne yow di t'as fait des études mécaniques wala yow sax demoo ay études mécaniques fan fii nga ñëw waaw atelier bi nekk fii bu mécanique bi fa nga nekk di ci yëngu ba am ci la nga xam-xam ba nekk ci koo xam ne da nga lay jox ay otoog yooyu ay zingat yu mel noonu nga koy defar di defar ay bunt ak yooyu ah yooyu wala menuisier wala sax nga nekk koo xam ne médecin nga wala nga nekk ab ab ab ab astronaute wala nga nekk ab anthropologue loo man di doon yow sa domaine loolu la wala man infirmier la wala infirmière la ak lu man di doon waaye loolu tekkiwul ne mënoo xam diine mais day fekk nga jàng diine ci wet gi waaw même nga jàng ko même bu dee ne yow sa sa cursus du loolu sax waaw waaw yow cursus ba ngay def kenn du fa wax benn baatu lu jëm ci alquran ak sunna waaye yow jàng nga ko yaa ngi koy jàngaale kooku bu xam ci loo xam ne waaye nekk département arabe nekk fa professeur boo xam ne arabu Quraysh lay wax moom du boroom xam-xam du boroom xam-xamu diine Sénégal nag ñun kooku la ñuy jàpp teg ko oustaz def ko imam quant à médecin bi wala waa ji nga xam ne étude pharmacie la def étude étude des études en pharmacie waaye ndax ak a xam diine gi te gëstu ko mais soog ko du cursus am gars yi dañuy jàpp kële la ñuy def imam muy waxi tojaange rek waaw loolu bokk na ci liy gën a nax jàpp nañ ne moo tax dañuy gis xam nga moo tax xam nga Sénégal def shi'r dañoo yomb parce que arab moom dañ cee masa aay moom loolu moom moom la suñu sëriñ doon wax keroog mu ne mu naan loolu moom non Sénégal c'est que arab dañ cee masa aay ñoom moom da ngay gis ne arab dañ koo man lool léeg-léeg sax arab yi ci boppam muñ déggee sénégalais wax mooy dalay mooy tem nga dégg moo yoo xam ne moom mu dégg moo yoo xam ne ci arab mu ngi ko dóor dégg loolu am na loolu am na mais nag sauf que ñoom duñu boroom xam-xam voilà loolu la mu affaire boobu nag moo na moo ñu nax ñu bari moo nax ñu bari waaw waa ji bind nay genre bu ko neexee bind nga gis ni mu ko yombe ak tamit wax arab yu neex ak yooyu ñu jàpp ne waa ji waroom xam-xam la non non même sax mu ñëw taxaw ne xaaral ma ma tagg nit ñu baax ñeeg tagg yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee jàngul bu dee jàngul kooku du boroom xam-xam loolu nag mën naa réere ñu bari ñu foog ne kii ay buga waa ji boroom xam-xam la é njaga njaga yé njaga mi nga xamante ne nii yéetéet alors que njaga du boroom xam-xama ah. dëgg la nag bu dee arab arab rek moom moo fi dàq arab moom bu waxee arab rek nga foog ne waa Quraysh ñoo dekki alors que nag mbir mi nekkul foofu waaw waaw kon loolu dafa am solo ya aymal imaamu Yahya ibn Ma'in mu ne man gis nga ma am ak ñii problème yawmal qiyaam moo ma gënal foop moo moo ma moo ma moo ma gënal fopp may am ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ëllëg proche waaw ku fi ñëw parce que man bu ma wepp lool mooy bu ma bu ma ñii nii ma xam ne waxuñ dëgg kii mu ngi ci càllale bi xadiis boo xam ne nee nañu yonent bi alayhi salaatu salaam ko wax te lii suñu diine la kon nañu seet comme li mag ñi wax waa salaf yi doon wax as-salih rahmatullah alayhim seet leen ku ngeen koy jële moo tax dañ koy seet bul dégg ko wax araab rek nga ne ay wu kon nañ jël déedéet bu dee amoo moyens yi nag parce que loolu mooy li difficile xam nga kii ñëw ba xam ne kii malgré arabam yu neex yi amul xam-xam kooku du la lamda kooku du lamda du koo xam ne ci population gi noonu rek la bokk waaw mooy da ngay jege boroom xam-xam yi voilà ñu xamal la ne diw bu dëgg la am na lu ko yàlla may waaw lii mais nag diine lu sérieux la nañu seet ci kan lañ koy jële mooy man Yahya ibn Ma'in bu ma xamee ne ñii nii ñu ngi ci càllale yi di wax tojaange yu rëy yi ñu dugg ci biir di créer ka wala joo xam ne wéruñu ma bàyyi noonu waxuma dara nit ñi jàpp loolu di ko jëfe mais bu ma ñëwee ci kanamu yonent bi alayhi salaam yow mal qiyaam ne na ma yow Yahya yow xamoon nga ne buur yàlla mayoon na la xam-xamu xamoon nga ñi newoon ci ci càllale ñamaroon nettali naan wax naa diw du xamoon nga ko nga ne bu boobaa du man lu dul ne waaw yow xamoon nga ne kooku waxkatu lu amul la mu ne man wax naa mu nekk ci waxoo dara te bu boobaa man damay ñàkk procès bi ndax yonent bi alei satu salaam ku nekk xulóowaale bi yawmal qiyam perte nga àddina bii rek ku ko nekk perte nga rawatina yawmal qiyam mu ne man moom ak ñoom problème moo gën a moo ma gënal fopp ma dem foofu di am ak moom yonent ma lay saa saa problème moo tax boo xamee moo tax nag ñi xamul dañuy jàpp ne waa ji lay xaru mooy exactement la même chose fii mu ne ñi nga xam ne xamuñu bu ñu déggee ñenn ñi wax dañu naan yii mais sa waay day xaru ah mais sa waay dafa répond ah. xoolul fan lay jaar moom du xool moom du xool ci kanamam day sëgg rek sëgg goo xam ne xar kanamam gi la dëpp ci suuf di avancer mais ko buy tàbbi ci mbalka du ko yëg bu ko train di yenu du ko yëg bu ko pose mbaar di mbëkk du ko yëg waaye buy dugg ci foo xam ne waru faa dugg du ko yëg kooku est ce que moo yem ak ki nga xam ne moom dafa coow wooral taxaw di xool ne temm tegu ci yoon wu jub xam nga ne yemul chauffeur boo xam ne moom dafay dawal loolu moom ñun ñépp a ko xam fii moom dof dof lu amu fi ku fi duggoonu benn taxi wala benn njaga njaay wala benn Dakar dem dikk wala ñi nga xam ne mooy tata wala oto bu man di doon ka koy dawal nga gis ko muy ta muy dawal ba pare téye volant bi sëgg bopp bi ci suuf naq ko ci suuf du xool ci kanam yow yaa ko ay eh, eh, mais ça va eh, mais sëñ bi looy def nii mu ne lan damay dawal bàyyi moo daw nga ne ko waaye yow da ngay bëgg a faat nan ngay dawal jël sa bopp sëgg ko ci sa suufu frein yi di xool frein yi doo xool oto doo xool kanamu kii di dawal kook yem ne mais yemuñu afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda est-ce que moo gën a jub kook amman wala bokk nga xam ne yamshi sawiyan ala sirati mustaqim yemuñu man yoo yem waaw ki xamul nag jël boppam nekk ci guidon yi sëgg di xool moom fa lay xool di tiitloo ki waa ji xool moom gi gis am vision bu clair xam fi muy jaar yoon wu leer mooy waa ji yor waa ji yor yoon wu leer du ko sax faale loolu rek a fi am moo tax ñenn ñi moom day jàpp ne da ngay xaru ndeke xaruwoo fenn looy xaru lii leer naa ñi nga naan lan yonent bari saa saa wax lu mu wax keneen wax lu dul noonu nga ne li mu wax du noonu ñu naan la da ngay xaru kon Yahya ibn Ma'in nga xam dafa duroon nag pour nag pour kum ne moom moom da gis gaa yi mbokkam yi naan kii moom fiqa kii kii mu jóge ne la la shay ay yu mel noonu la moo tax moom laa ba sam rek yow fii mu ne yaa ngi mel ni ku gañu kub laa ba sa bihi waxatuma laa bu nee waaji fiqa mu ne kon xadiis bi al alaami moom eh, mooy ki nga xam ne bokkul ci rijaalu saxiix te Yahya ibn Ma'in daal na koy wéral ak keneen ak ñeneen léegi imaam alxaafis lii la indi ci xadiis yi nga xam ne boo seetloo kon yonent bi alayhi salaatu wax na mas naa wax ne kon nañu nañu fatt buntu yépp ba mu des buntu buntu Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy nga xam ne boo seetloo mas na wax ne kon tëj leen buntu yépp ba mu des bu Seydina Ali ibn Abi Taalib fii juróomi fan laata muy faatu mën a tëj leen buntu yépp ba mu des noo xaw xay porox ndoll yi ba mu des bu Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an xaw xay dañ koy tudde buntu tamit mooy daal fu ñuy jaar léegi nag wax ji mooy waa lii ana nees koy boole ci bunt yi nga xam ne moom la fala imaamul Buxaari yi tuddee ndax da koo tudd fu bari ci saxiix bi la tudde nii ci ne nañ tëjal fépp ba mu des bunt mooy bi muy wax euh, euh, bunt bi mu def ci fu rombukaay ah baab bi nga xam ne moom la def ci rombukaay yeeg jaarukaay yi ngay jaar ak mamar ci di jaar ci jàkka ji foofu noonu al imaam euh, Badruddin bi mu waxee ci xadiis boobu di wax na ngeen tëj bunt yi ba mu des bu Seydina Abu Bakar mu ne fa in qulta boo nee nag boo nee mais ruwiya an ibn Abbaas annahu sallallahu alayhi wa sallam qaala suddul abwaaba illaa baaba Ali boo ko nee boo ma nee waa mais yow xadiis yi di wax ne ba mu des tëj leen buntu ba mu des buntu Seydina Abu Bakar mais soloo nañu soloo nañu ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu boo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na tëj leen buntu yëpp ba mu des buntu Seydina Ali qultu nee na ma dama laaj naa qaala Tirmidi huwa gharib dama naan la imaamu Tirmidi ba mu ko soloowee dane huwa xadiis bii nii xarib xadiis la boo xamante ne nii mooy bu tumuranke la mu ne wa qaala al buxaari yu te imaam al buxaari yi dacee teg ne xadiisul ne xadiis illaa baaba abu bakr asax dane xadiis bi ne illaa baaba abu bakr moo gën a wér xadiis bi nga xam ne moo ne ba des buntu seydina ali ibn abi taalib gis nga moom façon bi mu def mooy ci kaw waxu imaam al euh, Tirmidhi mooy xadiis bi daf koo doya dal gharib mais mooy gharib kese tekkool ne xadiis bi baaxul ndax xadiis bi imaamu Ahmad ak imaam an-Nasaa'i soloo nañ ko ci sanad yoo xam ne dégg nga li nga xam ne loolu la ci imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi wax ne wa rijaaluhumaa thiqaat yoonu Seydina imaam Ahmad ak imaamu an-Nasaa'i yoon ya yoon ya daal dinañuy këne euh, góor ña ñu dëgër lañ léegi beneen façon bi boo seetloo mooy li ima al imaam al al al al al Buxaari yi lim nettali moom imaam at-Tirmidi wax ne wa qaala al Buxaari xadiisun illaa baaba Abi Bakr asax ba buntu boobu xadiis boobu moo gën a wér kon mooy tekki ne kon moom ci moom yee wér na ndax luñ naan lii wa gën a wér lu gën a wér daa fekk lañ naan yaa moo yaa ko gën a wér mooy moom wér na. waaw buñ ne bu ma nee bon euh, Ibrahim mii kat ajmalu min ngañ wala demba mii ajmalu min ngañ demba moo gën a rafet ngañ mooy ngañ am na ab paa ci rafet kon waxu imaamul Buxaari boo ko seetloo fii mooy moom tarjeex la demee mooy dane ba en tout cas xadiis yi nga xam ne ñooy wax ne buntu ba mu des buntu Abu Bakr moo gën a dëgër loolu benn façon la ci xadiis yi nii mooy yee dëgg la xadiis yi ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri yi wax yooyu ñoo gën a dëgër loolu moom ñaari te mu ngi ci Muwatta ak yooyu te ak fi mu nekk yëpp ak yi ñu fi tudd mooy ñoom ñoo gën a dëgër mooy da ngay yoo ci sa ay saxiixayni lañ ne waaw wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa li hadha quddima amul ci téere yi ci moom mooy façon parce que tarjeex noonu lay demee mooy man daal xadiis yi manuma leen a boole quoi léegi nag ndax bu yu ci nekk dëgër na mais bu boobaa damay xool bokk na ñi ñuy nootale xool ban moo gën a dëgër ban la ay sandam gën a dëgër te ban loo mu xool yi gën a dëgër mooy yi nga xam ne mooy yii wax ne ba mu des buntu Seydina Abu Bakar loolu beneen wax mu ne pour lii ngir doya dal ne mbir mi kon lii mooy kii da cee wéete kon nag yële ñoo gën a dëgër mu ne wax qaala ibnu asakir kantaal imam ibnu asakir dane wa huwa wax dane lii moom lii lii def def la la mooy ñi naan illaa baaba ali loolu yonente bi alei salaatu salaam loolu def def la la waxul loolu baabu seyna abu bakar la wax buntu seyna abu bakar radiyallahu anhu loolu la euh, yu qawwi ba'daha ba'da yenn yi day dëgëral yeneen yi wa kullu tariqin minha saalih lil ihtijaaji bu ci nekk benn kese benn boo ci jël moom dongu moom dongu mooy boo jëlee benn singulier moom mooy hadith yi mu fi tudd nii benn kese benn kese kese boo ci jël ber ko moom kese moom rek doy na ngir man koo layoo yéwén na ngir ñu layoo ko fadlan waxatuma laa nag an majmu'iha bu ñu leen boole yow bu ñu leen ne waa ji de yée kii benn argument wam kese benn waxam kese doy na argument waxatuma laa ñu boole ay waxam yu bari kon kay taxaw ñoo wax waaw pour wan ne dëgër na kay bañ a dëgër benn moom boo ci jël mu wéet moom kese rek doy na ngir lay waxatuma la boo leen boolee lii lépp mënul nekk njuumte non non nu muy nekk njuumte lii lépp daa mën nekk njuumte moo tax mu ne wa qad awrada ibn al-Jawzi hadha al-hadith fi al-mawdu'at mooy hadith bi naan illaa baaba ali mu ne al-imam ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi moom daf koo boole ci mawdu'at yi waaw dane mbir mii mawdu la waaw dane moom lii nii moom mawdu la waaw mooy dañ koo créer indi ko ci téere boobu al mawdu'at al mawdu'at tekkiwul les sujets ah. tekkiwul matières yi déedéet kitaabul mawdu'aat nga foog ne mooy téere matière yi déedéet mooy téere yi ñu foog ne dañoo fo xadiis yi nga xam ne dañ koo créer yonent bi alayhi salaatu salaam al imaam Ibnul Jawzi moo ko bind ah mu ne moom mu indi xadiis bii ne lii nii nii ci mawdu'aat yi la bokk yi ñu sosal yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement al imaam Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi da ko ënd ci kitaabul mawdu'aat ci yoonu comme xadis mooy xadis yi ñu gis Sa'd ibn Abi Waqqas Zayd ibn Arqam Abdullah ibn Umar mooy da koo gàttal ci yenn ci yoon yi ba pare mu ne lii nii dëggu lii nii saxu mooy wéru wa allahu mu doyadal ko en plus sax wax naa leen sànq ne même benn kese buñ ci jël moom kese doy na doy na sëkk ngir lay mu ne wa allahu waaye it benn mooy benn façon bu mu jame xadiis yooyu mooy que ne lenn ci yenn ruwaat yi dañoo am na wax ci boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhi ci seenu wér ak seenu ñàkk wér ak tamit nan la ñuy téye seen xadiis bu ñu wuteeg ñeneen ak yu mel noonu mu ne waaye jame na ko leneen wa a'lahu aydan bi annahu muxaalifun lil ahadith as-sahiha lil ahadith as-sahihati ath-thabita fi baabi abi bakr waaye neenal na ko ci beneen yoon beneen façon que ne moom dafa wuteeg xadiis yu wér yi pëng te sax di wax ci mbir mi que ne buntu Seydina Abu Bakar la wax ñu daal di koy ñu fatt yëpp ba mu des boobu comme niñ gis sànk ci waxu ñoom ñoo ko def qaabalu bi al hadith as sahih fi baab abi bakr ñoo ko tey créer lu mel nii ngir euh, bon contrebalancer hadith bii nga xam ne day wax ci ngëneelu Seydina Abu Bakar ne yonent bi saa saam loolu la waxoon juróomi fan laata muy génn àddina intaha mu ne jeex na lii la imaam Ibn al-Jawzi wax mais imaam Ibnul Jawzi nag juum na fii njuumte goo xam ne gu rëy rëy rëy gu ñàng ñàng ñàng sax la njuumte gu ñàng jàng la juuma ah. fa innahu barka moom salaka dafa sóobu yoonu fii daalika raddal ahadith di di di delloo hadith yi nga xam ne as saxiixati yu wér yi bi tawahumihi al mu'arida di di tuumaal mooy ñi nga xam ne ñoo opposé ak moom mooy siit yi di leen tuumaal te xadiis yi wér mooy ana fii la siit fan maa anna al jamaa bayna al qissatayn mumkin alors que mën nañoo boole ñaari ñaari mais dafa contradictoire mais mën na nekk ku mel ni imaam al hafiz al Bukhari rahmatullah alayhi selon imaam at-Tirmidhi moom moom dafa jàpp ne moo yu Seydina Abu Bakar yi wax buntu Seydina Abu Bakar moo moo gën a dëgër moom dafa tarjee mais imaam al-Hafiz ne kanta imaam Ibnul Jawzi moom moom li mu def moom vraiment mooy ngandama ñàngalama ñàngalama njuumte la ñuuma ndax li mu sóoboo di dagg di dàq di delloo xadiis yu wér yi ci tuumaal euh, euh, ñi nga xam ne ñoo wuteeg moom muy siit yi alors que man boole euh, ñaari net nettali man naa nekk waaw alxabarul mawdu sharrul xabari mais gis nga bépp nettali boo xam ne expliquer la moo yées ci xabaar yoo mas a gis moo yées moom expliquer ah oh yàlla nañu yàlla musal ci expliquer moo yées ah, moo yées waaw wa dhikrahu li aalimin bi yahduri bépp boroom xam-xam bu koy tudd te leeraloo mbir mi mooy di tudd noonu ba nit ñi jàpp ne li lu kooku dañ koo tere aaye nañ ko ku xam waaw fii ay maana nag kaana lu lu ma nekk lu dul illaa waasifan li wat'ihi lu dul muy wane ne hadith bi kii na mais nag amul lii wéru dañ koo créer dañ koo fomenter dañ koo sosal yonent bi alayhi salaatu salaam waaw kon nag foofu la doon wax mu ne wa fii kitaabi waladil jawzi ma nekk na ci téeréb al imaam doomi al jawzi mooy imaam ibnul jawzi laysa maa maa maa laa xam ne laysa min al mawdu'i hatta wuhima waaw loo nekk na fa yu bari loo xam ne bari na loo xam ne mais yu fa nekk yoo xam ne hadith yoo xam ne mais du mawdu moom mu ne mawdu la mooy dañ koo créé ba moo tax ñu ñu def def loo ko ne kii dafa day def def le moom imaam Ibn al-Jawzi ah. moo tax imaam al ci yii nii mu ne waqad axta ah moom mii de juum mooy mooy juum na fi daalika xata'an shani'a waaw waaw mu ne bokk nekk na fa min as-saxiixi wad-da'iifi wal xasan mais xadiis yi mu ne dañ koo créé am na ci yoo xam ne sax saxiix la xadiis yu wér imaam Ibnul Jawzi new na lii mawdu' la dañ koo créé wad-da'iifi nekk na fa xadiis yoo xam ne dafa wéra di kese mais du lu ñu créé waaw ndax wéra deeg lu ñu créé bokkul dëgg la al mawdu' ci sinfu da'if euh, euh, daal di koy duural yonent bi alayhi salaam bu nekk mooy dafa baaxul dafa faible dafa woyof baaxul waaye du xadiis bu faible bu nekk moom dañ ko dañoo nekk loo xam ne mawdu la moo tax xadiis yu da'if yu bari bu dee seen doom furuyul ñu mën a euh, ja ñoom ñu mën a jabru yi ci des nga xamante ne nii day dem nekk xasanun li ghayrihi ak yooyule ainsi de suite mu ne mais téereem bi nekk na ci yoo xam ne sax yu wér la am na yoo xam ne daif la wal xasan am na yoo xam ne yu xasan la mu ne mawdu la quoi mu ne man imaamu Suyuti yu dammantuhu kitaabiyal qawl al xasan def naa ko ci sama téere boobu daal qawlul xasan mu ne nag kaay ma wax la pour jox la ci benn exemple bu ndaw ci téereb imaam Ibnul Jawzi boobu que ne bul jàpp kitaabul mawdu'aat moom bu fa dem naan damay recenser téere yi hadith yu mawdu' yi ma ñëw jàpp ko noonu xanaa ku ko tahqiq am boroom xam-xam boo xam ne ñëw na def tahqiq bi yooyu mu mu souligner ko wan la ci def la kii que ne bon bii nag du mawdu wala biiru lii da'if la waaye du mawdu bii xasan la waaye du mawdu bii li nga xamante ne nii euh, lii la waaye waaye waaye waaye du burul bu lool amul moom yow moom bul jàpp te xamoo laysa laysa laka ahla amoo capacité moo tax al imaam al xaafis ibn Hajar wax loolu waaw léegi nag ginnaaw lii kon mooy dara xadiis yooyu wér nañu yii wax illaa baaba ali yu wër lañ dëgër këcc waaw dégg li imaamul Buxaari wax sax lool moo gën a moo moo loolu sax man lool lool moom nga mën a dégg mooy que ne lii asax man daal yii moo gën a dëgër waaw waaw loolu musallam loolu mën nañ ci d'accord waaye këne lii dëgërul moom loolu moom dëgër na léegi nag boole bi lan la yaa imaam alxaafis nu ngeen koy boolee li nga naan wal jam mu moom euh, euh, euh, erreur bu rëy la def bu ñàng sax ndax li mu soobu di delloo xadiis yu wér yi di ci tuumaal di tuumaal ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu xadiisu ahlul kuufa yi ci sanad yi sina bi asaaniida xisaan ci ay sanad yoo xam ne yu baax lañu waaw yu baax lañu fii qissati ali di wax ne seydina ali buntam la waxoon ñu ba wa warada ta rot na min riwaayat ahlul madina ci xadiisu waa ahlul madina seen càllale yi seen nettali yi fii qissati abi bakr seydina abu bakar lañ waxoon ñu bàyyi buntam la yonent ma lay saa saa waxoon mu ne fa in thabatat riwaayaatu ahlil kuufa al imaam al bazaar mu ne bu dee ne riwaayaay waa ahlul kuufa yi sax nañ mooy waa ahlul madina yi moom waxuñu ko yooyu moom ñoo gën a wér fopp te yooyu nekk ci saxiix yeeg yooyu moo tax sax al imaamul buxaari yi moom nootal yooyu ci kaw yeneen yi mu ne bu dee yu waa ahlul kuufa wér nañ sax nañ bokk di romb mooy jóge ci néegam këram di dugg ci jàkka ji fekk mu am junub ku dul man ak yow Ali radiyallahu anhu mu ne wal maanaa maanaa bi mooy këne anna baaba Ali kaana ila jihatil masjidi mooy buntu kër Seydina Ali ci jàkka ji la jëmoon mooy moom amul woon beneen buntu xam nga gis nañ sànq xadiis yi bi ko al imaam al xaafis ibn Hajar rahmatullahi alayhi di tudd këne gisoon nañ ne moom Seydina Ali amul woon benn bunt boo xam ne buy jaar feneen lu dul moom buntam ci jàkka ji direct la doon dem mooy amaatul woon beneen buntu feneen waaw buntu këram moom ca jàkka ja kese boobu rek amaatul woon feneen waaw moo tax mu ne fa Seydina Samura ne woon Jaabir ibn Samura fa rubbama marra fiihi wa huwa junub waaw moo na amaana mu daal di foon fay romb fekk mu am janaaba mais bi gën a leer mooy bu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi mu ne wa amara bi saddi al abwaabi ghayra baabi Ali fa kaana yadxulu al masjida wa huwa junub laysa lahu tariqun ghayra waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam comme que moom buntam mooy këram amuloon beneen bunt benn buntu kese la am te ci buntu bi te ci jàkka ji la lay joxe kantaa ñeneen ñëpp ñoom seeni bunt mooy amoon nañ yeneen buntu feneen sauf que dañoo ut ay bunt yu bees yoo xam ne yu leen di indi ci jàkk ci moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu naan ah tëj leen leen ma buntu yëpp ba mu des buntu Abu Bakr mooy yeneen yi la doon wax mais waxul woon bu Seydina Ali parce que yu Seydina Ali boo ko tëjee amatul feneen fu mu jaar mooy kon day créer beneen buntu feneen alors que moom buntu këram naka jekk ci jàkka ji la ma sa joxe kon kooku boo ko nee tëjal sa buntu bi mooy bu tëjee bosam mooy kon këram dootul am buntu léegi day créer fexe utaat beneen buntu bu mu créer beneen wàll te est-ce que yeneen wàll yooyu amul ñu ko ñu fa dëkk ñoo xam ne ñoo taqaloog moom moom loolu la al imaam al bazaar bi wax nii ne moo tax kon maanaa xadiis bi anna baaba aliyin kene buntu sayyidina ali ibn abi kaana ila jihati al masjid comme ni ko xadiisu mawlaana ibn abbaas bi leerale mooy moom buntam benn buntu la woon te ci jàkka ji la doon jaar mooy ci jàkka ji la doon joxe direct walam yakun li baytihi baabun ghayra te buntam ah amuloon beneen bunt bu dul boobu mu ne fali daalika lam yu'mar bi sadde looloo tax yonent ma lay saar bi mu naan tëjal leen ma xaw xaye bunt yi ba mu des bu Seydina Abu Bakar mooy sauf bu Seydina Ali ndax yeneen ñépp ñoom moo tax ay xaw xalañ dañ leen di woo bunt mooy ay porox ndollu yoo xam ne nit mën na cee jaar ba agsi ci jàkk ji mais sinon seen buntu principal ñoom kër yooyu mooy am nañ seen yosi bopp sauf que dañoo utoon yii parce que dëkk ñëw gi ñu ñëw ci jàkk yi dafa bari ñu far ut yoo xam ne ay porox ndoll yoo xam ne di leen di leen ci mën a jaar moo tax ñu leen ko ñu ñu koy woowee ñu mujj naan ko abwaab ay buntu baab waaye ay xawxa lañu waaw moo tax mu ne woon kullu xawxa tudd saddu lii kullu xawxa illaa xawxata Abu Bakr tëjal leen may ba mu des bu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu loolu benn façon boole la mu ne lii day gën a leeral boole bi al imaam al bazaar def ndax dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam permettre woon kenn muy jaar ci jàkka ji fekk mu am janaaba ku dul Seydina Ali lu tax parce que Seydina Ali këram amuloon beneen bunt bu dul bunt boo xam ne bunt bi nga xam ne mooy joxe ci jàkka ji waaw li anna baytahu kaana fil masjid daanaka moo tax ba mën nañ ne këram ci jàkka ji la ne woon waaw waaw waaw parce que imaamul Bazzar dane moom bosam bi yonent bi alayhi salaam di wax daf cee bàyyi bo Seydina Ali boole waalewu ko ci waaw te wax na dëgg imaamul Haafid war waxu imaamul Bazzar bi nii la tamit la mën a nekke mooy kon euh, euh, digal bi yonent bi alayhi salaam digle ñaari yoon la voilà mooy imaam al-Haafid di wax nii noonu la muhassalul wa muhassalul jam'i ni nga xam daal loolu lañ mën a jàpp résumé boole bi mooy anna al amra bi saddil abwaab waqa marratayn digle bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam digle ñu ñu ñu fatt bunt yi ñaari yoon la xew mu ne fa fil uulaa bu njëkk bi ustuthni ali bu njëkk bi bi mu ko waxee boobu daf ne woon ba mu des Seydina Ali ba mu des buntam lima zakarahu ndax li Seyd imaam al Bazaar ak xadiis yi liñ tudd wa fil uxra bu mujj bi nag ustusniya abu bakr moom boobu dane moom abu bakar la ci génne waaw waaye xam nga lii problème la lii nii bokkul ak lii sax bokkul ak mooy façon jamono bi bokkul ak imaam al bazaar wax imaam al bazaar rahmatullah alayhi moom li mu wax dane mbir mi yonent bi aleyhi salaam ah dadi yeneen bunt yépp la tëj lu ba mu des bu Seydina Ali parce que Seydina Ali ibn Abi Taalib moom boobu buntu kese la amoon kon moo léegi bu nee ba mu des bu Seydina Abu Bakar kon Seydina Ali mu ngi ci biir moo tax yeneen mu ne ba mu des bosam tamit kanta Seydina ay imaam al-Hafiz mu ne nag mooy lii mu wax xam nga lii mu wax danga naan ah ah waaye lii moom lii mooy lan ñaari yoon la wax ñu tëj bunt yépp bu njëkk bi mu bàyyi lu dul Seydina buntu Seydina Ali beneen bi mu ne ba mu des buntu Seydina Abu Bakar danga naan mais loolu mooy la parce que bu mu nee nañ tëj buntu yëpp ba mu des bu Seydina Ali mais kon bu Seydina Abu Bakar tëjoon nañu ko parmi yi ñu tëj kon radiyallahu anhu wala déet léegi kon wafil uxra deuxième bi kon nan lay ñëw di waxaat loo xam ne naan nañ leen tëjaat buntu yëpp ba mu des bu Seydina Abu Bakar ah mu ne moom al imaam al xaafiz mu ne nag lii ma wax nag du mën a possible kene bu njëkk bi dane woon ñu tëj buntu yëpp ba mu des Seyna Ali deuxième bi mu ne lañ tëj buntu yëpp ba mu des bu Seyna Abu Bakar mu ne loolu du mën a possible nag ne laa yetti mu du mat daalika boole bi illaa lu dul bi an yoxmala ñu yen maa fi qissati Ali ala al baabil haqiqi ca xadiis yi naan yonent bi aleyhi salaatu salaam dane fattal leen ma buntu ba mu des buntu Seydina Ali ibn Abi Taalib lu dul ne loolu mooy ci buntu vrai buntu mooy buntu kër dëgg la doon wax ndax boobu saa yeneen ci saxaaba yi ñi jege woon mosquée bi dañoo jël seen buntu yi dafa doon mëne ci mosquée bi direct loolu muy buntu dëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy bu ñu nee buntu kër fi ñuy jaar l'entrée la waxoon ñu tëj ko ba mu des bu Seydina Ali muy al baabul xaqiqi wa ma fi qissati abi bakr ala al baabil majaazi kantaa ci bi muy wax nii juróomi fan laata muy génn àddina loolu mooy ci bunt boo xam ne à ré mooy ci wàllu sens figuré la waaye à vrai dire du bunt ndax porox ndollu la waaw porox ndollu la gars yi nag di ci jaar di ci jaar moo tax ñu koy woowee baab waaye nag du baab du buntu comme buntu réellement mu ne wa ka annahum dafa mel ni que ne lamma umiru ba ba leen yonente bi alayhi salaatu salaam njëkkee digal bu yàgg ne leen woon tëj leen bunt yi yi fattal leen ma bunt yi jëm ci jàkk yi dañ koo def fatt yépp waaye ñu def ay porox ndollu après yoo xam ne ñoom dinañ ci man di ah, dugge ci jàkk ji léegi nag ba nga ba ñu defee loolu yonent bi saa saam bii bi muy génn àddina juróomi fan avant mu digal leen na leen nag fatt leen yooyu yëpp sax fatt leen ko ba mu des bu Seydina Abu Bakr mu ne lii nii yoon la boo xam ne boo xam ne amul problème ci ñu boolee ko ñaari xadiis yi mu ne te ci lii noonu la ko boolee ñaari xadiis yi al imaam Abu Jaafar at-Tahawi boroom euh, euh, aqida bi at-Tahawi al-Hanafi rahmatullah alayhi fii mushkil al-athar ci téereem boobale waaw euh, kon nag affaire bi lu lii daal la wax mais lii nii boo ko gisee danga daan lii nii tamit euh, man ça ne me satisfait pas comme jamono lii nii parce que saxaaba yi quand même yonent ma lay saa saam dina leen ne tëj leen buntu yi fattal leen ma buntu yëpp ba mu des buntu Seydina Ali mu ñu fatt yëpp ba pare ñoom ñu ubbiwaat loo xam ne presque bu dul buntu it la buntu yi jariñ lay jariñ wala déet saxaaba yi radiyallahu anhum ak fi ñu toll dinañ def lool moo tax jamono bii moom euh, laa yurdina waaw façon boole bii même bu dee moom la al imaam al xaafis dëgëral ne moom jamono laa ba'sa bihi bu imaam al bazaar bi sax moo gën a neex a dégg waaw. mais sauf que peut-être foofu li ngay kii mooy bi mu nee nañ tëj buntu yépp ba mu des buntu Seydina Ali mooy kon waxoon na ko boobu it même même interrogation bi mooy am sax ci jam imam al-Bazzar boobu parce que bu nee dafa accepté Seydina Ali bi muy wax bu Seydina Abu Bakar parce que Seydina Ali buntam këram benn bunt la amoon te ci jàkka ji kese lay lay joxe te ñeneen ñi amoon na ñeneeni bunt ñu fatt yi ñoom ñu jaare feneen Seydina Ali nag mu wax bu ñu bàyyi fi bosam parce que moom mënu la jaar feneen mais dañ naan la kon loolu waxoon na ko après mu ñëwaat bii nii nag mu mujjee wax juróomi fan laata muy génn àddina tëj leen buntu yëpp bu doon ne defoon nañ ko uye lu tax mu koy waxaat moo tax ñaari jamaa yii yépp boo seetloo fii maa fii fii maa maa fii nekk na ci ñoom li nga xam ne moo nekk ci ñoom moo tax haadaani aljam'aani laa yur laa yurdiyaani loolu moom mooy euh, loolu loolu gërëm gërëm loowuñu waaw moom moo tax parce que saxaaba yi quand même dépassé nañ foofu yow bu ma la nee imaginer ñun ñii bu ma nee euh, euh, nañ wàcc yow boo dee benn père de village wala chef de village wala euh, maanaam père de village père de famille wala koo xam ne danga na wax ne yéen fàttal leen ma fii nii wala bu leen jaar fii mu tere ne bu leen def lii gaa yi def loo xam ne presque lam leen tere ak résultat bi ñu mujj li ñuy mujj def benn la ndax bu nee fatt leen mooy kon bu leen mën a tee jaarati yi jóge foofu di ñëw ci jàkka ji loolu la leen tere non loolu la fatt bunt yi di jariñ léegi nan la leen di waxee loolu ba pare ñoom ñu ñëwaat créé waat ay loo xam ne ay porox ndoll yoo xam dañ ciy jaarat la buntu bañ fattoon di jariñ dan leen jariñ loolu la leen di jariñaat fii moo tax lii nii moom wax dëgg yàlla moo tax ñu ne ñun euh, bi ñu xoolaatee affaire bi waaw wallahu nag a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab bi ñu xoolaatee affaire bi bu baax dañu ne affaire bi amaana comme que defuñ ni imaamul Buxaari def mooy ne bii moo gën yii ñoo gën a dëgg waaw te al-jam'u mata amkana fa huwa fa huwa xayr mooy fekk possible na rek nga def jamu moo moo gën nga def tarjeex léegi ñun nag façon jamu yi ñun gërëm loowuñu li ñu gis mooy wallahu a'lamu bis sawaab buur yàlla nag moo xam dëgg dëgg dëgg mooy ne ñaari xadiis yépp a wér comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax waaye nii lañ leen di boolee mooy la mooy ne sikk nekkul ne wax ji mu wax ne tëj leen bunt yi ba mu des Seydina Ali radiyallahu anhu loolu yàgg la woon mooy bokkul ak bii loolu benn affaire la mooy moo jiitu woon ma ne ma waaw ma ne la ba mu ko waxee alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi képp koo xam ne turam buntam amoon na buy joxe ci bunt yi ci jàkka ji tëjlu na ko tëj nga ko ba mu des buntu Seydina Ali ibn Abi Taalib moom kese moo fi doon joxeeti ci jàkka ji beneen buntu amatul lool loolu un la téye la après ci ginnaaw lii moo mën a possible bi loolu amee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lenn ci ñoom ginnaaw lool ñu ñëw ñaanaat ko ndigal est-ce que ginnaaw loolu est-ce que mën nañoo ubbiwaat ay bunt mu jox leen ci ndigal ñu ubbi ñu ubbi waat ko parce que ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum duñ demee lu dul ci ndigal rawatina loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen ne tëj leen ko ñu tëj ko xalaatuñu ñu ñëw di créer ab porox ndollu noonu lu dul ci ndigalu yonent bi alayhi salaam ginnaaw gi ñu utaat ay bunt parce que c'est sûr que yonent bi alayhi salaam cinq jours avant muy génn àddina bunt yi amaat nañu loolu moom loolu mooy sikk new ci te moo nekk ci xadiis yi nga xam ne mooy wax buntu te tëjal leen ma buntu yépp ba mu des bu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñu laaj ko ndigal mu jox leen ndigal ñenn ñi ñu ubbiwaat ay bunt yuy joxewaat ci jàkk ji bi nga xamee nag ci la feebar feebar bii di génn àddina war a génn di waaj a génn àddina mu ñëw biñ ko sottee ndox yooyu njaq yooyu baat yooyu juróom-ñaari baat set ba mu sawar ne leen may leen ndax ma dem wax ak nit ñi mu génn jiite leen toog ci kaw minbar bi xutba leen wax li mu wax inna abdan waaw inna abdan walakin uxuwatul islaam wa mawaddatuhu laa yabqayanna fil masjidi baabun illaa sudda illaa baaba bi bag lii leer na ne jamono ji kon amaatoon nay dund te comme que xam nañ ne ci hadith yu wér comme ni ko imaam al-Hafiz waxe yoo xam ne imaamul Bukhari non kii boobu imaam al-Hafiz Ibn Hajar gis na ni ñu ko leerale que ne ñoom Mawlaana Ibn Abbaas te loolu ba muy wax mooy gis nga affaire junub la doon wax bu mu fi dugg lu dul maag yow kon loolu lay yenn affaire bi nii da ci côté historique bële moo jiitu taarix mooy bële moo jiitu mooy bi mu waxoon tëj leen buntu yëpp am des bu Seydina Ali ibn Abi Talib moo jiitu woon ñu tëj yëpp ba mu des buntam tam moom la Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tëj suñu buntu yëpp ba mu des bu Seydina Ali radiyallahu anhu waaye leeraat nañu ay buntu amaat na fi cinq jours en tout cas avant yonent bi alei satu salaam bi génn àddina am na bunt yoo xam ne am nañu fi waaw yonent bi alei satu salaam ne laa yabqa yanna fi l masjidi baabun illa sudd bu fi benn bunt bu joo xam ne buntu këru kenn di joxe ci jàkka ji desati ba mu des ñu lu dul ñu tëj ko illaa baaba abi bakr ba mu des bu seyna abu bakr waaw kay ci ndigalu yonent bi alayhi salaam lañ ubbi waatoon ay buntu yonent bi alayhi salaam juróomi fan yawmal xamiis laata muy génn àddina mu ne nag buntu yooyu yëpp tëjal leen ma yëpp ba mu des buntu Abu Bakr radiyallahu anhu boole bii nag ñun moom lañ gis ne wallahu a'lamu bis-sawaab bis-sawaab que ne lii mooy li nga xam ne mooy boole bi nga xam ne daal moom lañ gis ne mooy li gën a lëng ci boole yi que boole yi nga xam ne ñoo fi jiitu wallahu taala aalam kon tey dañuy yem nii ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu gis nag liñ la waxoon ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam avant ci jour jeudi bi nii avant mu leen di xutba am na lu xewoon lu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu daal di nettali loolu nag la ñuy gis ba léegi ñu ngi ci yawmul xamiis cinq jours avant génnuk àddina alayhi salaatu wassalaam qabla xutba bi mooy dañ ko jiital parce que dañ ci dugg ba pare suñu xel door cee dem mënuñu ñëwaatoon di ci delluwaat da doon nekk lu compliqué moo taxoon ñu ne nañ àggale lii après ñu doon ñëw lool muy xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas fi saxiixayni loolu la ñuy gis incha allah ba léegi ñu ngi ci la onze ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam